أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين lii mooy téere bi tudd ak rabul masalik fànn bu ne nag day faral am téere bu ci ràññi ko lool boo xam ne ñu bari dañ ko cee taamu aqrabul masaalik bii nag noonu la mel ci fiqhu Malik manees na ne téere bii dafa gàttal muxtasar xalil kon mu taalif sax dana ko wax ci biir la mu ràññi ko nag mooy baat yu gàtt te maxnaa yu leer tayit leen lu ne da lay wax rek lam ca sukkandikoo dal cee génn du jekki di indi ay waxi wax di indi ay werante waaye nag muy moom muy muxtasaru xalil kenn ku ci ne da nga doon jéem jamono ja ngay dunde lu koy faral di xew ñu koy laaj ab sëriñ wala ñu ko yóbbu ci kanam àttekat rek dañ doon jéem wax lu àtte ba rawante na booba daa fekkoon nag wàllu njaam xew lool moo tax daanaka téere yi day feese àtte yi njaam moo teg suñu jamono ji nga xam ne njaam dafa mel ne xewi na néew na lool moo tax kon ngay jàng muxtasar xalil ak ngay jàng téere bii di aqrabul masalik sa yeboo rek foo toll te jàpp ne lu lay yitteel la nga takk fa mu nekk ba boo ko bëggee seetaat man koo seetaat ci bu yomb yomb ci bu gaaw a gaaw mi ngi tàmbalee ci yaqoolu dana wax alxabdu jaamu bi yàlla ba alfaqiru bay aji aajoo jëm ci yàlla almunkasirul fuaadi kay aji jàq ab xol maanaam almunkasir mooy duy firi aji damm waaye boo xoolee saraa ba bu dee saraa al munkasir da koy firee al xasin aji jàq xëy na looloo tax sunu sëriñ ba sëriñ xabibu ma woon ca Tuuba na ko yàlla dooli ngërëm ak leer noonu la ko daan firee da daan wax al munkasiru ka aji jàq xaatiruhu xalaatam daw ko firee al munkasiru ka aji damm xaatiruhu xalaatam waaye maxnaay moom ak noo ko mën di waxe rek xol bu jàq bu ñàkk dal lañ ci jublu la ko waral mooy mina taqsiir yi ngir ak gàttañ lu gàttañ lu mooy xam la gën nga defe ko man ko boole ci topp nag sa taayeel ak sa bakkan ba defewoo ko noona loolu nag daanaka li ci doomi aadama mucc bariwut dañ ci rawante rek tanente ci rek waaye daanaka kenn koo xam ne gannaaw boo xamee la mu war a def bu koy def lépp lépp la mën la cee def du bàyyi dara dara ca la mën du néew néew le ñu koy def ci doomi aadama yi ahmad ibnu muhammad ahmad mooy turam ibnu muhammadin ibni ahmad ad dardiir ad dardiir mooy laqabam moom lañ ko miinee ahmad ad dardiir loolu lañ ko miine dafa njëkk a xamle bopp ne moom day jaamu bu yàlla boo xam ne yàlla rekk ko ñor xolam nag tiit te jàq te ñàkk dal ndax xam gi mu xam ci boppam ak gàttañ lu lool fekk na sax da ko waxee noonu rek waaye ñoom ñu farlu woon lañu ñu yàlla mayoon lañu ci taxaw ci àq yàlla waaye nag ñoo dul gis seen bopp moo tax mu waxe noonu turam nag kon mooy ni nga ko déggee ahmad ibnu muhammad ibni ahmad ak dardiir alhamdu xeeti cant yëpp lillahi ajooy la ñeel yàlla muuli niami kay aji méngale xéewal ya wa shukru te ngërëm dafa ñeel na yàlla xalaamaa ci la nga xam ne xassa jagoona min haa ci xéewal ya wa amma ak la ca matale dafa wecci wa ma amma dafa tàmbalee ci sant yàlla mi nga xam ne fu mu toll ñu ngi xéewal ay jaamam xéewal yoo xam ne mënuñu koo takk suñ borom ne wa in taxuddu ni'matallahi laa tuxsuha wa ma bikum min ni'matin fa min allah kon mi ngi sant yàlla ci xéewal yu bari yi muy xéewale jaam yi te moom mi taalif nee na moo ca raw di ko gërëmit ci xéewal yi nga xamee ne yenn yi dañoo féete ci wet yenn yi matale wet yëpp yëpp bàyyiwuñu fenn wasalaatu dolli teral wasalaamu ak dolli woonu ala nabi yi yàlla nekk ci yonante ba al azami ka gën a màgg wa ala alihi ak ci ñoñam wa ashaabihi ak ay saxaabaam wa ummatihi ak xeetam wa ashrafil umami ka gën a tedd ci mboolem xeet yi gannaaw sant yàlla da cee teg julli ci yonante bi ñaan yàlla mu dolli teraanga ak jàmm yonante bi gën a màgg ci mboolem yonante yi yàlla gën koo taamu ci mboolem ñu mu sàkk yàlla ko yàlla dolli teraanga ak jàmm dolli ko mbokk mi ko gëmoon ak saxaabaam ya saxaaba bu ñu ko waxee mooy képp koo xam ne gisoon na yonent bi gëm ko te dee ci gëm gu nga xam ne gannaaw ba delluwul ci kéefar ak sax mboolem xeetu yonent bi nga xam ne yàlla def mu gën ci xeet yi ndax yàlla moo ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas mboolem xeetu yonante bi rek yal na leen yàlla boole ci teraanga ji ak jàmm ji wasalli te yàlla na nga dolli tedd nga allahumma yow buur bi ala jamihil ambiya yi ci mboolem ña ñu soloo wal mursalin ak ña ñu yónni wa ala alihim ak ci seen ñooñ wa sahbihim ak seeni sahaaba ajmaina mboole seen dafa beral yonent bi ak ay mbokkam ak i saxaabaam ak julli mooy ñaanal leen teranga ak jàmm teg ca nag matale mboolem ñu yàlla yónni woon ak sax ñoomu wax ñu woon te waxu leen ñu jot li ñoom ñëpp dafa ñaan ñoom it yàlla doon leen teranga ak jàmm ku ci ne it ñooñam ak i saxaabaam ñoom ñëpp rek yal na leen yàlla ëmb ci teraanga ja ak jàmm ja bu baax du gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi fa haza lii kitaabun ab téere la jalilun bi aji màgg iqtataftuhu boo xam ne watte naa ko min simaari muxtasari imaami ci meññeti te ca Madina da caa jublu al imaamu Malik daa wax ne téere bi téere bu màgg la boo xam ne dama ko wattee ci meññeti muxtasaru Cheikh Khalil boobee nga xam ne mag ñi yàgg nañ koo jàng di ko tuddee lawal ak saani yi nee na téere bii booba laa ca topp seet la nga xam ne moo ci ëpp njariñ ma nose ko taq yi di ma ànd ak tënk la nga xam ne atlaqahu boyaloon na ko wa diddihi akum safaanam li tashiili ngir yombal nee na lépp lu borom muxtasar andi woon ca téere ba te nekkul luñ sukkandikoo man dama ko bàyyi rek andi lañ sukkandikoo mu noppal la lépp loo xam ne da ko yeewoon te waru ko woon a yeew man baa dikkee yeewu naa ko lépp loo xam ne itam da ko yeewu woon te fekk mu waran koo yeew bi ma dikkee yeewu naa ko loolu mooy loolu mooy mu fekk foo xam ne na fa boroom xaj bi waxee dafa mel ni loolu muy wax dafa féete ci wet te moom nag mu mel ne féetalewu ko fenn xanaa jëmale ko ci wàll yépp safaan ba it mooy mu fekk loo xam ne da ko waroon a wax waxin wu matale tàyyi ko féetale genn wet moom nag mu am wet gum ko féetale lu mel noonu nag ka nga xamee ne ak xamam àggu ca mën naa jàpp ne li mu wax féetale ko ci wet daa féete rekk ci wet la mu wax jëmale ko fépp yeewu ko fenn mel ni moom it dafa jëm fépp amul fenn fu mu yeewoo kii nag bu dikkee moom leeral ne lii nii la lii nii la te daal di am njariñ lool dafa am ay àtte yoo xam ne dafa matale jërta feetale ci genn wet su ko defee moom day leeral ne lii daal boroom xalil moo ko bëgg a féetale fii waaye amul fenn fu mu jagoo bàyyi fa ca des bu dee foo xam na xalil waxe dafa daj fépp fépp te fekk na moom da ko waroon a yeew ci wet ne fii rek la féete su dikkee dina leeral ne lii kat borom téere bee ko yaatal wartoon a génn fii lu ñu war a yeew te yeewoo ko mbaa lu ñu war a yeew te yow nga yeew ko bu dee ko gàttum xel da koy jàppe noona wa sàmmaytuhoo te ma tudde ko aqrabal masaaliki gën jaa jege yi ay yoon ay soobukaay mooy ay yoon rek li madhabil imaam yi jëm ci ngirum ilimaan ba maalikin te mooy maalik nee na man sama téere dama koy tudde aqrabul masalik li madhabil imaami malik yoon wi gën a gàtt ci jàngal la ngirum malik ba nga géeju ca wa as alu danaa ñaan allah yàlla ay yan faxa mu jëriñ xeetu yonante bi bi ci téere bi kama nafaxa naka mu leen jëriñe woon bi aslihi ci cosaanam ndax innahu naka yàlla aliyun aji kawe la xakimun aji xereñ la maanaam mbir mu ne fa war a tegu la koy teg raoofun te ab ñeewante waakoon la raximun te aji bari yërmaande la ne damay ñaan yàlla nam barkeele woon muxtasaru xalil ba lu bari ci xeetu yonante bi jëriñu ci mu barkeele ni sama téere bii di aqrab ba ñu bari ci xeetu yonante bi jëriñu ci yàlla moom mën na lépp te ku bari yërmande la baabun li ab bunt la bunt bii da ciy wax lu aju ci wàlluk laab ndax lislaam moom boo weesoo gëm yàlla julli moo ci gën a màgg te julli balaa baax laab da koo jiitu moo tax nag mu tàmbalee ci laab dañoo bëgg a wax baabun fi bayaani tahaarati wa aqsaamiha wa ahkaamiha wa taahiri wa najis ñoo bëgg wax ci bunt bi laab yan ñooy xaaji laab ak àttey laab ak lan mooy aji laab ak lan mooy aji sobewu kon nag bala noo dugg ci yaxub téere bi mën na noo wax waxin wu leer woo xam ne ñëpp koy mën a dégg kii gës mooy ñu wax ne laab ñaari xaaj la genn laab gi mooy bala ngaa julli nga wóorlu ne sa yére ak sa yaram ak bërëb ba ngay jullee amul sobe te daañu wax ci kanam yan mooy xeet sobe yi benn benn ba nga ràññi ko sobe soo mën a tàggool rek fexeel bala ngaa julli nga tàggoog moom kooku mooy genn laab gi moom la ñuy wax taxaaratul xabas laabu xabas ci des nag mooy bala ngaa julli bu fekkee sa farata mooy jàpp nga jàpp bu fekkee sa farata mooy tiim nga tiim boo waree sangu farata itam nga sangu farata loolu nag mooy genn laab ci des te moo tudd laabu xadas bu ñu nee it laabu xabas ne xabas mooy jëmmi sobe am na lu ñu tuddee xukkumul xabas mooy jëmmi sobe sa bu ko dindee lu bokkut ak la yoon wax ne moom lañ ko war a dindee niki sobe sa mu dindee ko ndox mu am saabu wala ordu sawel mbaa daal ndox ma soppikoo na ci noo xam ne yoon dane mënu si yaa jaamu yàlla kon jëmmi sobe sa dana deñ waaye lañ ko doon aaye ba sobe sa dañagut ba tey dañ ko koy aaye loolu la ñu tudde xokkumul xabas nga xam ne faaw rek mu jël ndox mu mel ne ma ñuy jàppe awaliwaat ko ca kaw ñu door a jàpp ne atte ba fa desoon dañ na ba léegi loola laab na nga seetlu ne bu ñu nee am toj maanaam ñàkk laab toj ci boppam doo ko làmb daj ko doo ko xool gis ko mel ne ku demoon ca wana wa dindee sobe sa ko takkoon ndoxu mel ne ma ñuy jàppe ba deseetul dara ci sobe du tee ñu ne am toj mi ngi ci moom ak ñàkk laab mi ngi ci moom su defee lañ ko sant nag moo xam jàppa wala sangu farata wala tiim ñu door ne toj ma nekkoon ca moom léegi yëkkatiku na toj moomu nag day yaar toj mu ndaw ak toj mu mag toj mu ndaw mooy loo xam ne jàpp rek moo ca war su jëlee jàpp itam mbaa mu ñàkk ndox tiim daal di wecci jàpp ba tey itam nag toj mag moo ñuy bëgg a wax tiim dana ko wecci bu ngànt amee am na nag yoo xam ne bu xasee amee toj mu ndaw mii dañ ko koy aaye ni ki song rek julli génn julli wala laal ab kaamil wala wër kaaba daañ ko wax ca bunt ca kanam toj mu mag nag boo ko déggee mooy loo xam ne day waral sangu farata bu sangu farata tëxee nag maanaam kooku am na ngànt mu daal di tiim tiim daal di wecci cangaayal farata la waaye nag du tee bu tiimee te fekk mu war a sangu farata itam su ngànt la deñee nag day dem sangu farata du tax sangu farata la moom wàcc ko niki bu fekkee waxtu wa daa xat wala mu ñàkk am ndox ba tax koo tiim te fekk mu war a sangu ca ngaayal farata su amee ndox day dem sangu ca ngaayal farata la lam julli woon ca tiim ba nag du tax mu di ko baamu ndax ci ndigal la ko defee woon toj mu mag moo mun wax ne nag mooy luy waral sangu farata lay waral sangu farata mën naa doon amee janaaba mën naa doon jigéen ju deretam jeex moo xam day dereti mbërëg ñu koy wax reegal wala muy dereti wasin toj mu mag nag la muy aaye mooy mboolem lu toj mu ndaw daan aaye rek julli muy wër kaaba muy laal kaamil da koy aaye ba noppi nag dolli ca bu dee jigéen ja gis deret ba kere deret ja jeex ba mu sangu dañ koy aaye ba tey joteeg jëkkëram képp ku amee toj mag moomu dañ koy aaye dugg jàkka romb rek jàll sax bu dee ci yoonu Maalik du ko sañ jigéen nag jamono ya muy gis deret moom daañu ko may la mokk lañ ci alxuraan mu di ko tari waaye du sañ a laal kaamil ba bu deret ja jeexee nag ba sangu rek des ca dañ koy aaye sax tari la mokkaloon ndax ndegam léegi deret ji génn gut sangu rek moo des kon ngàntam jeex na mën naa gaaw sangu delluwaat ci alquraanam jamono yi deret ji génn nag moom mëntoon tàggoog moom dogal baa moo taxan aayewuñ ko woon tari alquraan ci làmmiñam loolu nag mooy àtteb jigéen ji nga xam ne tey jàng alxuraan rek sàkku tuyaab dana leeral ne bu kooka dee jàng alxuraan mu di ko jàngale bu gisee baax itam bu gisee deret itam duñ ko aaye laal allo ja muy jàng mbaa mu cee jàngale kayit ga nga xam ne ca lay jànge mbaa mu cay jàngale ku amee nag jëmmi sobe mbaa la nga tudde woon xukkumul xabas maanaam amoon sobe dindee ko lu bokku tëg la nga ko war a dindee kooku dañ koy aaye julli ak wër kaaba ak dugg jàkk ba noppi toog fa de moom sax dugg rek jàll jëmmi sobe day njëkk a xamle lan mooy laab mu ne laab nag day loo xam ne doo ko làmb daj ko doo ko xool gis ko waaye nag bu ñu nee kii day amee na am toj wala sobee ngi ci moom na def nàngam tàggoog tooñ mi mbaa na def nàngam sobe ci dañ su defee nañ ko ko waxee rek ñu daal di àtte ne amee nag laab te laab ga du tax nga mën koo xool gis ko mbaa nga làmb ko daj ko man nga koo misaale ku demoon ci wana wa ba sobe sa génnee mu raxas ko ba mu set nga xam ne joxeetul seen sobe kooku fi mu nekk am toj la amee maanaam li fekk jàpput bu fekkee njàpp mooy farataam wala mu tiim bu fekkee dafa am ngànt di fekk dafa yooyu yaar dañuy jàpp ne amin am toj ak ñàkk laab su te fekk mu mbaa te fekk muy farataam ñu jàpp ne amee nag laab te amu ci lenn loo xam ne boo ko dee xool da nga ko mën a xàmmee ci sa bët wala boo ko doon làmb man koo daj ci sa loxo ba tey itam nag bu amoon sobe dem dindee ko ndox moo xam ne melul ne ma ñuy jàppee jëmmi sobe sa dana dañ waaye dañuy jàpp ne ba léegi àtte ba ma nga fa àtte ba ma nga fa mooy lépp luñ ko aaye woon ba fa jëmmi sobe sa nekkee ba léegi moom lañ koy aaye te kat fa sobe sa nekkoon bu ci awalee ndox rek ndox mel ne mi ñuy jàppee bu jara muy raxas wala muy fete mbaa dara ndox rek la ci awalee mel ne mi ñuy jàppee ñu jàpp ne def nañ ko digaloon léegi amee na ak laab ba tey su amee woon ca ngaayul janaaba te fekk sobe nekk ci moom su demoon sangoo ndox moo xam ne bokkut ak mañ ko wax mu sangoo ko jëmmi sobe sa dana dañ waaye day mel ne ba léegi sangoogul janaaba jiñ ko waxoon bu sangoo ndoxum mel ni nag yi ñu war a sangoo ñu door a jàpp ne nag léegi jan dañ ne na ak laab ci gàttal daal lépp luñ ko wax ne ko moo yëkkati am toj su ko defee nañ ko ko waxee rek ñu jàpp ne toj ma yëkkatiku na amee nag laab jëmmi sobe moom bu la taqee boo ko dindee ndox mel ne mi ngay jàppee jënd jëleen na atte ba dañ na moom daa aay rek léegi aayoo tudd la ko waaye waaye nag boo dindee jëmmi sobe si lu bokk tëg lañ la waxoon nga dindee ko ca jëmm ja dañ na atte ba des fa te bu fa atte ba desee mook jëmm ja des fa ñoo yemoo la desug jëmm ja daan aaye ba tey moom la besu atte bi di aaye wa yurfaaw def na ko yëkkati moom toj wala xukumul xabas bil mutlaq ci ndoxum mutlaq yene boo bëggee laab moo xam ne nga amem toj moo xam ne nga amee sobe mbaa nga njëkkoon dindee si sobe lu bokkut ak la nga ko war a dindee kon soo jëlee ndoxum mutlaq rek mu daal di baax ndoxum mutlaq nag mën ngaa gàttal ne rek mooy moo xam ne melawa soppi guut xet ga soppikuwut caf ga ga soppikuwut ci dara loo xam ne mënee soon na ko moytu teew nag moom lay bëgg xam le nii li wax naa wax woo moom maa mooy ndox ma nga xam ne sadaqa dëggu na xale yi ci moom isma maa in turu ndox bilaa xaydin ci lu dul tënk ndox moo xam ne boo ne ndox rek la yem ci muy dëgg loolu mooy al mutlaq kon génne nañ ci yi nga xam ne du ndox mel ne diw ñor du ndox génne nañ ci loo xam ne ndox la waaye faaw nga boole koog lam àndal tuddaale mbaa du doon dëgg ni ki maa ul ward wala maa ul bittiix ndoxum ward xam day xeeñat ko lañ wala ndoxum xaal ne xaal lañ génne am ndoxam yooyu yëpp dëgg la sax ndox la nii waaye faaw nga boole ca lam àndal mu door a doon dëgg muy faaw nga ne ndoxum ward ak ndoxum xaal mbaa yu demee noonu ba tey lu mel noonu foo ko fekk des ko mën a jaamoo yàlla ba ci mën a yëkkati am toj doo ko mën a yóbbu wanag doo ko mën a fóote yére yu am sobe li nga xam ne nag moom boo ne woon ndox la kese yam ci muy dëgg mooy lu mel ne nga tudd ndox ma boolewaale ca fa muy bàyyi ko ni ki bu dee ndoxum géej nga ne maa ul baxari mbaa bu dee ndoxum taw nga ne maa ul matar ndoxum taw loola moom nga tuddaale cosaan rek waaye teewul boo ne woon boo ne woon li ndox la kese yam ci dutee muy dëgg lu mel noonu nag kon ci dëgg-dëgg mutlaq la maanaam mën nga caa jaamu yàlla kon soo bëggee gàttal da ngay wax ne boo bëggee yëkkati am toj ak boo bëggee dindi sobe ndox ma nga koy sañ a dindee day nekk ndoxum kese kese moo xam ne meewa sotti ko wut cafka ga sotti ko wut xet ga sotti ko wut ci dara loo xam ne mënee son na ko moytu su fekkee meloo mbaa cafka ga mbaa xet ga sotti ko na bañ mën koo xàmmee doo ko soppi kat yow meloon moyu la kon moomu ndox jeexal na ci wàllub jaamu yàlla bu ne wàllub jaamu yàlla mooy jàpp ak sangu farata ak yóbbu ko ci wana wa ak raxase ko sobe wala fóoti ko yóoru am sobe yooyu mooy wàllub jaamu yàlla wa in jumiha ak doonte dajalee foon na ko mun na dem ci ab lay aw baaba wala mu root ba da jumóodi ci gannaaw wayam nga ndox moom moom nee na bu fekkoon ne lay bi nga doon bàcc di ko boole di ko boole ba mat loo mën a laabe itam ba tey baax na bu fekkoon itam daa njëkk a def aw donj mel ne galaas gannaaw ba mu ruy waaye rek li bëgg ci ndox yëpp mel na na rek kon baax na dara sikku ca maalam yataxayyar li fekk soppi guut law nan ci couleur aw ta aman wala cafka aw reexan wala ci xet bu ma ci la nga xam ne yoo faariqu woo dana teqalikoo moom xaaliban ci la gën a bari moom taahirin ci aji laab aw najisin wala aji soloo mu xaalitin ji aji jaxasoonte aw mawaasiq ne wala muy aji jonjoo li war wax léegi nag moom lay door a indi moo dañ ne ndox mi ndox dong la lay tey ñu mën koo jaamu yàlla nag moo dem ba soppi ko ci couleur mbaa caf ka mbaa xet te la ko soppi itam ñu mënoon koo moytu ba du joteeg moom ba di ko soppi la ko soppi nag mën naa nekk walaab mën naa nekk walaabut mën naa jaxasoog moom mën naa jonjoog moom def ak ñaay ca kaw mel ni déen lu mu ci mën doon rek dana yàq ndox ma waaye nag bu fekkee la ko soppi jaxasoo wut ak moom jonjoo wut ak moom maan deful ñaay ca kaw su boobaa du ko yàq bu waa mu ne laa mu jaarin du caa génn aju dëkkaale bu fekkee la soppi ndox ma daa dend ak moom rek mel ne ndox mi fa mu nekk daa dend ak fa ñuy defare ay der xam nga der day xeeñ fañ koy defare xeeñaay boobee nag moo dem ba ndox ma itam xeeñ boo mëdd jege ndox mi ba sotti ko boo boog bidon bi ngay def ci ci oto bi fa mu nekk mujj gaasuwaal bi xaw ko xeeñal waaye moom jaxasoo wut ak moom def ñaay ca kaw waaye boo ko dee jëfandikoo da nga gis ne xeeñ na gaasuwaal ndax fa mu nekk daa dend ak moom yooyu yëpp du ko yàq yépp du tee ndox mu baax ba tey bu fekkee ndab li daraan def lat ko lañ raxas ko ba mu set ba amatul dara dara dara ci la ko lañ mbaa mu daan def gasoil mbaa yooyu ñu raxas ko ba mu set wecc nga xam ne amatul dara dara dara ci lu nuru gasoil buñ ca defee ndox nag du tee mel ne xet gi ba tey da cee xeeñ